dañ ciy jàng tamit nangu hadiyay mushrik yonent bi alei satu jox nañ ko hadiya mushrik ku toll ni Ukaydir mu nangu ko waaw am na nag yeneen riwaay ay xadiis yu war ne moom euh, kan moo ñëwoon doon ko jox kado mu ne jëluma yonent bi alei satu ne non man jëluma kado yi kii mooy abu mu mulaa'ibul asinna waaw abul bara mulaa'ibul asinna ma jóge ca Najd ma taxoon ñu reyoon ñoom milxaan xaraamum na milxaan nijaayu Seydina Anas boobu moom ma ñëwoon yonent ma lay saab saab daal li koy proposer l'islam mu ne non non te loolu gisoon nañu ci riwaaye imaam Muusaa ibn Uqba ñoom imaam ñi Isaaq ah, oh, rahmatullah alayhi bi mursal waaye góor ñu wér nañu ba mu ñëwee di wax yonent di ko jox kado yonent ma lay saab saab ne ko non man ma nangu àddi yaay ab ab mushrik mais fii gis nañ ci xadis yu wéri que ne Ukaydir mushrik la jox yonent na la sax mu nangu ko mais gisoon nañ Qaysar jox na ko kado mu nangu ko mais Muqawqis yónnee na ko waaw walil Muqawqis ahra xaatiban ajilan ahdaahu jamman yónnee jox na kado mais lu yonent na la sax lu bari may ko ñoom Sayyidatu Maariya ni ju ko juróom Seydina Ibrahim dañ ko may kado no may ko ab berkelle baxlatan mustan waaw ah, peñe même peñe ma yooyu yëpp yonent ma la saa saam nangu mais kon nag moo taxoon mu bañ fële waaw mooy ne loolu day mën a nekk day war ne lii mën naa ne te te li mu ko nangu mu ëpp daanaka ci ci mulaibul asin na rek lañ gisee mu bañ que ne kon mooy man nga koo nangu mais tout dépend bu dee ne waa ji boo ko joxee bu la ko joxee yow sëriñ bi yéeféer bi bu la joxee moom da gis ne da nga koy mooy da koy jox amee lu mel ni da koy conforte ci kéeféer gi ne bu boobaa nga nangu ko day bay day day dadul loolu day xaraam waxuma la yéeféer kese mais jullit kese bu ñëw di joxe àddiya yow boo xamee ne waa ji mais c'est un tavernier waa ji ab taverne la yor ah moom moo yor euh, la dancine de la de la de la place moo yor fii dancine bi moo ko yor mooy tëgg tous les samedis tous soir mu tëgg ay xawaare mooy le grand musicien mooy waykat bi mu ñëw nga créé nga amub conférence wala yooyu wala gàmm wala màggal mu ñëw di fi indi alalam bañal bañal bu ko jël mais bu dee ne ñooñu noonu du ñooy ñooy ñooy wane vraiment Serigne soosu ñooy wane loolu ngir nit ñi xam ne lii dafa xaram mais ñoom buñ ko wanewul kan mooy wane loolu hein waaye walla iyaazu billaah gis nga liy xew hein gaa yi deen alal yi niñ koy kiiwee di leen ci tagg di leen ci wax moom tamit ah moom mu jële ci ne kon lim nekk daa gën a dagat waaw mu leer na ne alalam ji daganul parce que xam nga buur yi c'est uute na xam nga nga ne ma maa ngi ñëw de nga ne ma ku faar yow yow xaaral <laughs> waxal j'ai une question parce que yow d'accord ma waaye waaye je ne suis pas d'accord pourquoi tu dis que suñu gàmm gi wala suñu màggal gi waa ji le chanteur diw lam fa joxe waruñ ko woon nangu qu'est-ce que c'est que ma ne sa sa chanteur diw du jullit jullit la voilà ñëw na gëm walla taalibe la sax nga ñëw naan waruñ ko nangul danseur diw wala danseuse diw mbalax maan wala mbalax wumaan diw mais jullit la lu tax nga naan alal jin fi indi jële ko ci loolu waruñ ko nangu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangu ñoo xam ne ñoom kuffaar lañ ay yéeféer lañu naka ngay mën a waxe ne alalu jullit kenn du ko nangu alalu yéeféer ñu koy nangu ma ne la waa baax na dégg naa say question may ma insha allah da nga wàññi sa dangar quoi jarul mer du affaire mer waaw <laughs> dañuy fexe leeral rek masaa'il yi léegi insha léegi ñu ne la xoolal Euh, l'islam l'islam dafa xaraamal alal yu daganul yi loolu foog naa xam nañ ko alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyin yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na li dagan dafa leer ci xadiisu Seydina Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu ta'ala anhuma li dagan dafa leer li xaraam dafa leer seen diggante nag am na yoo xam ne dafa lënt wa man taqi shubuha képp nag koo xam ne yu lënt yooyu sori nga ko kooku de ah ñoŋal na diineem te tamit teg na ko ci à l'abri waaw kon li xaraam dafa leer dama naan la comme que leer na est yow lu xaraam lañ cay jële foog nga ne lu baax la exemple jaay sàngara dafa xaram yonent ma ne saa saam rëbb na kay jaay sàngara ka koy nal ka koy pressé ka koy transporté ñoo ñépp rëbb na leen wiiwu non nga ne ma waaw ma ne léegi imaginer waa ji jël sàngara di ko jaay alal jam cay am yow pour yow alal ju dagan la wala nga ne ma non loolu alal ju xaram la je suis content euh, naa ma ne la très bien très bien kon lépp loo xam ne dafa xaram la cay tukkee dafa xaram waaw loolu la di médd dafa xaraama jaay inna allaha xarama xadiis sayna Jaabir ne saxiix yi bay'al xamri dafa xaraamal jaay sàngara wal asnaami jaay li nga xam ne mooy idol yi xaraamal nañ ñeenti mbir la lu tax ma fàtte yeneen déy waaye mooy dafa xaraamal yooyu ak jaay deret ak jaay am na bon nañ yem noonu parce que yeneen déy xaw ma lu tax ma fàttu inna allah xarama bayal xamri wal maytati walla wal maytati médd dafa xaramal ku jaay médd asnaam yi muy idol yi mooy boo yattee say mbir ay say statue di ko jaay loolu dafa xaraam waxoon naa la mbir mi nekkul ci est-ce que diggante lii nii xërëm la am du xërëm dañ koy jaamoom duñ ko jaamu loolu du débat bi newul foofu loolu moo tax gaa yi doon débattre yépp jamono ja góor ja doon def fële président ba fa woon senegal doon def li nga xam ne mooy statut bu rëy boobu nekk yoof wakaam xaw ma yoof loolu noonu faay fañ doon yóbbu débat bi loolu du débat bi nga dégg ñi naan xërëm la moo tax mu xaram mbir mi du loolu xërëm laa xërëm loolu beneen affaire la mais mooy ci boppam loolu ci boppam moo xaram que ça soit mu nekk xërëm wala mu bañ koo nekk bu nekkee xërëm dafay gën a garaaw kese cristal yi dañuy xaraamal ku am jëmm nga tabax kii di ko jaay waaw kon nag leer na ñu ne la kon loolu ku ku ko fa jaay ku ko jaay moom loo ci am dafa xaram je suis d'accord man ne la nag loolu nag mooy cosaanu yu xaraam yépp képp ku koy def lañ cey jële day xaraam waaw waaw buur yàlla xaraamal na mahral baghi xam nga prostituée amul can mais mooy liñ koy jox ngir mën a àgg ci moom client bi li nga xam ne moom lay joxe ngir mën a àgg ci moom ngir mën a faj aajoom ci wàllu sëy loolu la yonent bi alei satu salaam buur yàlla xaraamal na loolu alal jooju noonu waaw yàlla lah hein jigéen ñi jaay seen bopp di ci dimbali si ne dañuy dundal seen ndey yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na loolu dafa xaram alal jooju waaw inna allaha xarama mahral baghi wa mahrul baghi dafa xaraamal li nga xamante ni mooy canu foofu can la ko tudde mais mooy mooy li ngay joxe rek ngir accéder ci moom waaw moom la client bi joxe ngir dem ci hôtel sàngam dajee ko prostituée ci mbedd yi mu ne ko hôtel ba sàngam man falaay liggéeyee am naa fa chambre boo xam ne pour man la nga ñëw joxe nekk ci ba sonn jàll nële yàq sa bopp yàq yàq sa sa sa sa avenir loolu ngay joxe ndaw si di ko yor lu ne lool dafa xaraam waaw mais waa ji nga xam ne day def lu xaraam ci musique ak yooyu ndax yonent ma saar saam moo wax ci xadiis bu ne sax imaamul Buxaari këne dina ñëw ci jamono samay xeet ñoo xamante ne yastaxilluuna al xeera wal xariira wal maazif ak yéem filim mu ne dina ñëw ci sama xeet jamono joo xam ne dina am ñoo xam ne dañuy jéem a daganal mooy prostitution rek libertinage waaw waaw ah concubinage waaye jigéen daal moom relation yi dara newu ci quoi ah bëgg nga ko gis na la téesoo moom it waaye yooyu ñuy wax neexante ngeen waaye loolu dara newu ci waay ah gars dañoo metti rek ñoom usaas dañoo soxor quoi c'est que usaas daa amul benn benn femme bu bu miir ci moom kese loolu kese tax mu mer nii di wax yii waaye usaas bu amoon moo bu amoon ba léegi teg na téere yi anta kazzab yow waxal sa wax rek <laughs> lu tax nga bi loolu la parce que rek muy wax neexu la nga naan non c'est que yi ñu taaru ñee ko jigéen ñu taaru ñee ko rëcc rek mu ne fi wax waxu ko mer lay wax quoi di génn xadiisam yi xaw fu mu ko jëlee nan naan lay anta kazzab lu tax ngay wax loolu <laughs> yow boo mooywul oustaz ñi muy oustaz ay ay jinaan la yor yow yoroo dara nga naan yow ñii ngay yor jàpp ne ñooy dara solkatu ndagit yi ci été beeg yooyu di fontoo nit ñi ak jigéen ñu rafle yi nga xam ne daanaka mënuñoo sol lu jullee ñoo xam ne xamuñu set naam setuñu seen règle xamuñ ni muy demee ak daar yooyu ngay takkale naan nga foog ne loolu nga foog ne yaa ngi ci daar mais newoo ci dara ah <laughs> te doo ci nekk ak kenn mukk sax ak moom da ngay wër rek di dem léegi nag ngay ramasser waale. ay microbe lépp di mooy buur yàlla li gën a jamono ju ne ah nga naan loolu garaawul moo dañoo bëggante bon ils vivent ensemble bon qu'est-ce qu'il y a ils ont la vie devant eux qu'ils profitent l'un de l'autre yëfi caaxaan yooyu mooy la mooy da gis ñoo xam dañ koy daganal ah man de lii ñu nekk moom waaw ah. nga mooy di ko woyofal mu ne am na sama xeet dina ñëw ba jamono joo xam ne dinañ fi di nga gis gaa yuy daganal yooyu wala ñuy daganal façon relation yoo xam ne dafa xaram ci njaaloo la tegu nga gis ñu naan lii dagan na waaw naka la ñaari nit naan daje <coughs> góor bu jigéen boo xam ne ni muy ni muy wax ne soxna si ni muy koy takke mooy ñoom ñaar rek ñu daje fenn ne may ma sa bopp may naa la ñu nekkal ko ci la ma benn waaye doon laaj keroog fan yee ma ne ko mais <coughs> yow loolu waroon ngaa xam ne sax affaire bi man la deme noonu parce que bu lool bu doon ne loolu dagan na mooy képp ku ñu dóor ndax yaru yaru njaaloo vraiment kooku kenn ginu ko ñàkk xel parce que moom li li ñu koy dóor il suffisait mu ne ndaw si may ma sama bopp rek may ma may ma sa bopp ndaw si ne may naa la mu jeex ñu nekkal ko ci après c'est fini ma ne ko mais yow loolu jarul woon nga ma koy laaj loolu non dafa am yoo xam ne jarul naan naa woo diw laaj ko wala ay kii laaj ko parce que foo ko mën di dégg xamal ne baatil la mais neen la baatil dafa leer quoi loolu loolu ma ne ko mais loolu bu amoon ana kan la ñuy dóor ay yar ngir njaaloo xanaa kay ñaar ñiy njaaloo xanaa ku ñu siif te ku ñu siif kooku taxul ñuy wax kooku du yor àttee ku ñu ku ñu ku ku njaaloo ah. ndaw suñu siif gaa yi kii ko forcer ko sëyëg moom kooku kooku kenn du ko def dara waaw te dinañ fexe trouver gaa ji def loolu teg ko daan yu tara tara tar mais ñaar ñi nga xam ne kay dañoo nekk di fo ah seen biir mais ñooñ kay lu ñuy xoole bañ naan leen kaay leen ñu dóor leen bu dañ na loolu daga na ñuy ëmb ko def loolu ba mais dara newu ci kon bu boobaa ma ne ko yow xam nga ne loolu nan la mën a demee noonu loolu jarul a laaj ko waaye yenn yi dafa am yoo xam ne jarul ta loolu taatri temps lay niru perte temps lay niru quoi yooyu xam ngeen koo ko dégg xamal ne waa ji day wax du dara li yonent ba ne saa wax rek jamono dina ñëw sama xeet ñoo xam ne dañuy jéem a daganal libertinage yeeg ah yi dañuy daganal lu bari ci entre relation góor ak jigéen neenal mi yombal ko lool waaw mu ne wal xariir ak ñoo xam ne dañuy jéem a daganal soit soit bi yonent ba ne saa tere nga xam ne xoolal yonent ba ne saa saam wax. Allahu akbar gaa yi di ko jéem a kii ah yonent bi aleyhi salaatu salaam xam nga loolu la wax ah déglul déglul imaam dafa solo ak imaam at-Tahawi mu wéral ko ci xadiisu Maslamatu ibn Muxallid annahu qaala nee na damaa wax li Uqbat ibn Amir dane moom ma Maslama dane Seydina Uqbat ibn qum dana ko jógal fa xaddis bi ma sami'ta min rasulillah jógal nga nettali li nga xam ne yaa ko dégg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne sami'tuhu yaquulu dégg naa yonent bi aleyhi salaatu muy wax naan addahabu walxariiru xaraamun ala zukuuri ummati xillun li inaasihim loo yonent bi aleyhi ne Seydina Uqbatu Aamir biñ ne jógal waaleykum salaam wa rahmatullah mu ne ko jógal nga wax li nga dégg ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nee na mu ne sami'tuhu yaquulu man maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa muy wax ne addahabu oor wal xariiru ak li nga xam ne mooy suwaa xaraamun dafa xaraam ala dhukuri ummati ci sama góoru xeet xillun dagan na li inaasihim ci sama jigéenu xeet loolu leerul loolu leerul loolu leerul jëlal beneen imaamu Ahmad ibn Hanbal solo na ak waa ashaabu sunan ah imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ak waa ashaabu sunan imaam Ibn Hibbaan solo na ko daal di koy wéral ak imaam al-Haakim ci hadiis Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma anhu anil jami' mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam axada xariiran wa dahaban fa qaal haadaa xaraamaani ala dhukuri ummati hillun li inaasihim mu ne mu ne moom Seydina Seydina Ali mu ne Yonent bi alayhi salaam dafa jël soie ak or mu ne ñaar yii dañoo xaraam ci sama góori xeet dagan ci jéema jigéenu xeet waaw kon loolu leerul hein est-ce que loolu leerul yonent mi alei salaam ne am na ci sama mu ne am na ñoo xam ne sa yastaxilluuna kon sama samay xeet dina dina am sama xeet ñoo xam ne dina ñëw ci sama xeet ñoom dañuy jéem a daganal libertinage am ñoo xam ba pare am ñoo xam dañuy jéem a daganal xariir muy soie waaw mooy ci góor ñi waaw ginnaaw bi li yëpp leere waaw nga bëgg daganal loo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ci boppam moo ko tere moo ne lii nii baaxul a sol kon nag faut faire très attention voilà léegi nag buñ gisee loolu mooy kon. le fait que ma ne la kon loolu dafa xaraam kon nag di ko jaay da loolu des na fi ma soxla woon ak seegu ma xaar nee na wal maazif ak ñoom dañ leen di gis ñuy jéem a daganal instruments musicaux yeeg musique kon la ci jëma ngo lu ñuy jéem daganal nga ne ma foo tegtaloo lool ma ne la lépp lu ñuy jéem a daganal daa fekkoon kon daganu ko parce que lu dagan kenn du ko jéem a daganal lu may jéem a def lu ne daa fekk def nekkul woon damay jéem bëgg mu nekk te xadiis bi mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi kon mooy kon musique dafa xaraam ah te Seydina Siddiq radiyallahu anhu moom la tuddoon mizmaaru shaytaan ci kanamu yonent bi alayhi salaam te yonent bi alayhi salaam neewu ko déet du mizmaaru shaytaan de dane ko mizmaaru shaytaan la ko tuddee instrument wu shaytaane ci kër yonent bi alayhi salaam Seydina Omar ba ñëwee ka way dafa daw yonent ba alei satu salaam ne ko inna shaytaana yaxaafu an yaxaafu minka ya ibn al ne ko yow ibn al-Xattaab shaytaane dalaa ragal shaytaane daf laa ragal yow ibn al-Xattaab lu tax kon seytaane daw ba mu gisee waa ka daw mu ne li tax mu daw mooy shaytaane moo ragal ibn al-Xattaab ah kon mooy lu daganul woon bu doon ne dafa dagan kenn du ko jéem a daganal kon nag ma ne la léegi musicien bi kon la muy def kon leer na ne kon dafa xaram kon lam cay jële dafa xaraam léegi nag bu dee ne jàppal loolu waaw kon lam cay jële dafa xaraam léegi bu dee ne yow nit chef religieux bi mooy nangu alal ju xaraam ji te du ko wax dara moom mu fay tiiree que ne lii day wane ne li ma nekk dafa dagat mais loolu foog naa conclusion bi leer na léegi ah? kon conclusion bi ma ne la ñooy bu ñu indee seen alal ci gàmmu yeeg màggal yeeg conférence yi dañ koo war waruñu koo nangu en tout cas bu ñu yëgee ne ñoo ko fi indi ñu ne leen lii duñu ko nangu mu nekk tamit loo xam ne misaal la pour ñu mel ni ñoom waaw fekk yenn yi inkaarul munkar yi dafa war a nekk di bañ yi nga xamante ne mooy yu bon yi léeg-léeg da nga koy siiwal bu ko defee nit ñi jàng ci ñoom mu fa yakunu ibratan liman i'tabar nit ñi mën a jàng ci moom mais doo toog bu dee ñoom ñooy nangu yooyu di leen ba bal li am li gën a garaaw ñun mooy da ngay gis sëriñ si di leen encourager jàmbaar ngeen yal na leen yàlla jàppale jàpp yàlla lu mu leen di jàppale ci li ñu ne yàq jenes bi yàq euh, réew mi teg ñépp ci mpo ñu sori njàngale yonent bi alei satu salam sori alxuraan lool nga naan yàlla la yàlla jàppale moo tax yeewuñ nga dégg ci ñenn ñi sax dañ leen di déglu di di wax loo xam ne lay lenn kii da koy déglu mais moo tax affaire bi jommul ñoom ñuy nangu seen alal yooyu ñoom ñu bokk ci ñuy déglu yëfi ah moo tax dañoo mujj nekk taalibey ñooñu mooy fokat yi ñoo mujj nekk taalibey sëriñu ta sëriñ si ah. gis nga bu demee ci ñoom noonu mbir yi ci kaw nii dangay ngay foog ne kii mooy sëriñ bi mooy kilifa bi mais non loolu c'est une ki nga xam ne mooy kilifa gi mooy musicien bi caaxaankat bi ñooñu footballeur bi ñooñu ñooy ñooy ñooy kilifa yi léegi baax na ba gars yi sax léegi wax leen ne lii baaxatul ñemeetuñu ko parce jënd nañ leen bu yàgg léegi nga ne ma ma ne nag kon loolu dafa xaram lu leer léegi nag kantaa nga ne ma eh, dellul ay alalu kantaa li nga xamante ne nii kantaa li nga xamante ne nii mooy eh, alalu buur bi kantaan alalu buur bi nga xam ne yéeféer la comme ñoom Ukaydir nii ak ñoom Muqawqis ñoom seen affaire moo doon lan parce que ñoom Muqawqis ay yéeféer lañ ñoom Qaysar seen alal am na loo xam ne jaarul yoon dañuy noggatu ni jël ko mais li ëpp seen alal du loolu waaw lu ëpp seen alal du loolu mooy ay mbir la yoo xam ne lu yu ñu moom la mu dagan ñu moom ko léegi nag ñooñ mooy liñ lay jox yére boobu kan moo la ne euh, ukay di da koo sàcc wala da koo kii mooy lu mu moom la kooku bu joxee man ngaa jël ci loolu koo xam ne alalam bari na leer na ne kii alalam du leen rek moo tax nit koo xam ne commerce am dafa am benn li woo xam ne am na lu ci daganul am lu dagan li ëpp li dagan ëpp ci kooku bu la joxee man ngaa jël mais bu dee leer na lim la jox ci lu xaraam lu jóge boobu ngay bañ parce que kullu laxmin nabata bi xa bi xaraam fannaaru bépp yaram boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi na dafa nes nesi dafa màgg pousser di màgg ci lu xaraam kooku safara moo gën a yey ci da ci ci yaram woowu voilà moo yonent bi sallallahu da doon nangu seen hadiya yi parce que ñoom seen alal li ci ëpp dafa daga leneen bi am na loo xam ne daganul te mbir mi mooy bu demee noonu al hukmu lil seen alal yi li ëpp ci buur yi mooy manuñ ne ñii lépp seen alal yépp a xaraam am na lu xaraam am na loo xam ne daganul léegi nag ku mel noonu bu la joxee bokkul ak ki nga xam ne moom activité lépp lii la moom léppam alal ji mu yor yépp ci musique bi la koy jële wala ci mais baar yi muy gérer ci la koy jële mu lay jox nga naan garaaw waaw loolu bu dee nit koo xam ne du kilifa te tamit alal jooj aajo woo na ko te xam na ne bu ko jëlul waa ji di ko jox bu ko jëlul waa ji de toute façon fi mu koy def moo gën a yées te mu ko ko mën naa jël mais jël mais kooku xam nga kooku jëlam nekkul jël goo xam ne da koy jël ngir waa ji di gis ne lii lu dagat la mooy même buur bi sax nga xam ne yéeféer la kooku même alalam jooju fi muy dagat ni nit ki jël ko mooy bi nga xam ne bu ko jëlee waa ji bañ cee gis ne moom jox gi mu ko jox sëriñ bi mu jël ko wala boroom xam-xam bi loolu da koy conforte ci li ne bu loolu day xaram moo tax ci domaine boobu la yonent bi saa saa ne woon mulaa'ibul asil na du jël. quant ñoom Qaysar ñoom ñooñu ñoom dañ koo yees uniquement defuñu ko ngir appuyer seeni mu xaw xis yónnul yonent bi saa saa ay cadeau ngir ne gars yi ah gis ngeen li ma mooy wane li ma nekk baax na mu déedéet moom dañ koo def ci wàllu diplomatie. mooy li nga xam ne moo doon xew bu la nit yónnee nit ay émissaire ñëw bu ñuy dem nga jox leen cadeau ci côté boobu lañ ko defee yonent bi sa sam ci boppam gis nañ ne keroog dafa jox kan ah ki nga xam ne mooy rasuulu Qaysar di axaa tanoox mi mi yonent mi Qaysar yónnoon ci yonent bi sa sam keroog bu ñuy dem dane ko ah bi ñëwee Tabuk fekk ko foo indil ko euh, message u Qaysar ak yooyu César Héraclius Hérac Héracle Héraclius ba muy dem lan la ko dana ko ñun de amuñu dañ ñoo fekke ci tukki awma lu ma la joxe kado bu ma ko amoon yow de dañ laa yónni émissaire nga te lool ci aada yi la bokkoon yonent ma lay saa saa mooy dafa yàggoon doon xew mu ñëw saxal loolu bu ma amoon lii dinoon naa la kononte kon dinaa la jox waaye ci tukki lañ ne Seydina Ousmane mu ne am ku ne man maa koy jox kado euh, euh, jël benn yére ci géléemam bu mu defoon ci bagage yi mu defoon ci géléemam ñëw jox ko ko mu ne kan moo ma jox lii kii ma jox kado bi mooy kan ñu ne ma Uthman ibn Affan al-Mu'ta radiyallahu anhu mooy ci ñoom domaine boobu la ko defe woon ñoom mu xaw xis ci domaine boobu lañ ko yónnee la ah berkelle ba na nekkoon dul dul ak gaa yoo yële loolu la ko doon joxe ci côté ci domaine boobu moo loolu mën na ko nangu mais bu doon ne moos loo xam ne waa ji da ciy gise ne ah mbiram baax na parce que lan ne peut-être que euh, mulaa'ibul asinna moom dañ koo kii gëmul ñu proposé ko l'islam yonent bi saa saam gëmul waaye mu ne ko bon li may proposé nag man gëw ko mais rafet na yónneel waa nag di sa gaay foog naa boo leen yónnee tem mu sa gaay yi ñu gëm quoi mu ne eh, eh, eh, mulaa'ibul asinna abul bara man waa nag di wóoluwuma leen ak sama gaay de mu fexe ba convaincre yonent bi saa saam. mooy amaana kooku noonu bu bu bu doon ba muy jox yeneen la saa saam kado bu jëloon mu dem parce que gaa yi gaa yi arab yi jour dañoo man affaire puukariwu dañ ne ne ah gis nga ba ma ko joxee jël na lool mooy wan ne seen kilifa wala man li ma nekk même proposé na ma kiiwul waaye waxu ma dara wa yeneen bi saa saam mooy loolu dañuy xool même bu yéeféer bi du dangay jël ci luñ coyal déedéet il faut ñu seet réellement est-ce que affaire bi. est-ce que ko def ngir di ci puukarewu waaw di puukarewu di war ne waaye c'est bien voilà vous voyez déedéet kenn du ko lool bu dee lool du dagan